insha allahu taala kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an abi dardaa radiyallahu anhu anna rajulan ataahu fa qaala inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaaqihaa fa qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu alwalidu awsatu abwaabil janna fa in shi'ta fa adi' fa adi' dhaalika albaaba aw ihtadhhu rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullahu wa qaala hadiithun sahiih kon mu ngi noonu rek <laughs> mu teg ci kon xadis bi nga xamante ne nii mooy xadisu trois cent euh, trois cent trente-quatre waaw loo loo nga xam ne day delloo bi ñu doon wax sànq ne fii Seydina Omar góor lu bàyyi la waaye yaay moo tax boroo xamal ne yaay da man mooy hadith Seydina Abu Darda bi loolu lay wax mooy trois cent trente-quatre ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent ah mu ne waan Abi Darda mu ngi koy jëlee ci sahaaba nga xam ne dakkantalam moo doon Abu Darda Uwaymir ibn Malik radiyallahu anhu al-Ansari anna rajulan kene daa am benn góor ataahu daf ko dikkal moom Seydina Abu Darda fa mu ne ko inna limraa waa ji ne ko man de Abu Darda may sëriñ bi man de damaa am benn jigéen sa soxna waaye wa inna ummi waaye sama yaay ta'muruni daf maa digal bi talaaqiha mu fase ko ya Abu Darda lii de mooy sama blaaj lii de mooy sama équation de fa mu ne ko abu sayyidina abu darda radiyallahu anhu ne ko man de sami'tu rasulallah dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne alwaalidu gis nga waajur wu góor awsatu abwaabil janna waaw mooy buntu bu gid bi digg doomu ci buntu àjjana yi waaw mooy yow nit ki buntu bi gën yaakaar lu gën a baax te gën a jege te gën digg doomu boo mën a jaar dugg àjjana mooy sa waajur am sa ngërëm mu waajur waaw loolu di dégg naa yonent bi alayhi salaam di ko wax léegi nag lii laa dégg yonent ma lay saa salaam léegi nag yaa ci des fa in shi'ta bu la soobee nag yow mii di ma laaj laaj bi fa adin zalika al bu la neexee nag nga teg buntu boobu nga bañ cee dugg bàyyi ko sàggane ko mooy baña topp seen gërëm bañ a topp seen digal aw ihfazu wala rek ah nga garder buntu bi wattu ko mooy nga def lii la say nday digal waaw mu ne xadis bi rawahu soloo na ko at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne xadis bu wéer wéer la waaw hadis bu wéer wéer la bu wéer wéer la bu wéer la kon al imaam at-Tirmidhi kon moo ko solo est ce que moom gëstu ñu ne la dee al imaam Ahmad ak al imaam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alayhima <coughs> daal dinañ koy solo al imaam at-Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabul birri was-silati an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam babu ma jaa fi min al min al fadli fi rida al walidayn kon ci buntu wa babu ma jaa fi min min min al fadli fi rida al walidayn mu ne haddathana ibn abi umar mu ne ki ñu nettal mooy ibn abi umar di muhammad ibn yahya ibn abi umar al adani al hafiz al makki abu abdillah rahimahullahu ta'ala qala haddathana sufyan ibn uyayna mu ne ñu nettal mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi al-asl al-Makki rahimahullahu ta'aala an Ataa ibn as-Saa'ib moo ko jëlee ci Ataa ibn as-Saa'ib ibn Maalik ñii ne Abu Muhammad ñii ne Abu Saa'ib ñii ne Abu Zayd ñii ne Abu Yaziid al-Saqafi al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Abdirrahmaan as-Sulami ah moo ko jëlee al-Muqri kii moom siiw na moom jàngkat alquraan yi mu ngi Abdallah ibn Habib ibn Rabi'a Abu Abdurrahman as-Sulami al-Ansari al-Kufi ad-Darir al-Muqri rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman <laughs> ah an Abi Darda moo ko jëlee ci Abi Darda di Uwaymir ibn Malik ñii ne Uwaymir ibn Amir ñii ne Uwaymir ibn Tha'laba ñii ne Uwaymir ibn Abdillah ibn Qays hmm? ñii ne Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Aamir ibn Ali ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Haaris ibn al-Khazraj al-Ansaari Abu Dardaa al-Khazraji radiyallahu ta'aala anhu ah, eh, bokkoon ci Ansaari ji waa Xazraj saxaaba Yonent bi alayhi salaam anna rajulan ataahu faqaala inna lii imra'atan wa inna ummii ta'murunii bi talaaqihaa qaala Abu Dardaa sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu al-waalidu awsatu abwaabil jannah fa in shi'ta fa adhi' dhalika al-baab aw ihfazhu qaala wa qaala ibnu Umar ibnu abi wa qaala ibnu abi Umar rubbamaa qaala Sufyaan inna ummii wa rubbamaa qaala abii wa haadhaa hadiithun sahiih wa Abuu Abdirrahmaan as-Sulamii ismuhu Abdullah ibnu Habiib mu ngi noonu Imaamu Tirmidi la mu ca teg ci suuf dane ibnu abi Umar sama sëriñ bi nag léeg-léeg dane Sufyaan ibnu Uyayna mi ko nettali hadiis bi léeg-léeg danaan inna ummii xam nga liñ gis dane waa ji daa ñëw ne naa Abu Darda man de sama ndey damaa dig damaa am soxna sama ndey digal ma ma fase waaw mu ne nag léeg-léeg nag Sufyaan danaa inna abi sama baay waaw loolu ci man dem benn la mooy waajur wi daal yi xam ne ñoo bokk jur bu dee rek kenn ci ñoom daa ñëw ne la léegi <clears throat> fasel sa soxna si waaw léegi waa ji ñëw laaj Seydina Abu Darda <laughs> ne ko ah man de sama yaay di damaa digal <laughs> bu dee yeneen bi nga xam ne sama baay ma daal di fa wàcc daal sama soxna si waaw waaw moom nuy dee noonu nee na Seydina Abu Darda ne ko ah man de dégg naa yonent bi alayhi neew ko faseel neew ko jàppal <laughs> dane ko man daal dégg naa yonent bi alayhi salaam ne gis nga waajur wi mooy nag waajur wu góor waaye waajur wu jigéen ci la waaw waaw wax nañ la sànq moom ñetti àq sax la ko borom bi daal di defal ci kaw yoo xam ne da ne ummuka ummuka ummuka door a wax abuka waaw moom mooy buntu bi dina digg doom bi nga xam ne moo gën booy jaari dugg àjjana mooy am eh, di daw topp ngir am sa ngërëmu waajur sa ñaari waajur ba am ko boo ko yow moom borom bi lam lay faye boo tax wa qadaa rabbuka laa ta'budu illaa iyyaahu lu mu ci teg directement wa bil waalidayni ihsaana waaw gis nga après tawxiidul rabb buntu bi gën gaaw bokk na ci buntu yi gën gaaw voilà loolu mën na teg ci mooy bi gën a gaaw wala awsatu abwaabil janna mooy min awsat loolu lépp mën na koo teg waaye mooy bi gën a digg dóomu ci booy xam ne mooy buntu ajjana yi mooy lan mooy nga baax jëme ci say waajur waaw birru leen léegi nag ma mu conseillé ko léegi nag mbir mi man nga lii laa dégg man Abu Darda ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dañ ci jàng ni nit bu ñëwee am problème na seet boroom xam-xam xam nga waa ji seetul n'importe qui ah saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam seet te nit ñu baree ngi fi woon nit ñu baree ngi fi mu bàyyi leen ñëw ci saxaaba xam ne kii moom saxaabiyu Rasuulillah ànd ndoo yonent bi alayhi salaam la waaw amul damaa yor samay laaj rek laaj n'importe qui waaw même affaire ay barrière fii lañ bokk yi ñu doon ci wàllu mariage bi bu faam bi euh, sa bàyyi ñuy naan la parce kii ci tarixa sàngam la bokk loolu jar na bàyyi xel waaw yow it mënoo ne man c'est que man man ci daayira murid bi laa bokk wala daayira tijaan bi sauf que c'est sûr que kiy jàngale ci daayira murid bi moom xam-xamam moo gën a taxaw de surtout fiqh léegi man ma nekk ci daayira tiijaan léegi ma am am masala nu may def ma xam ne man de toute façon kii jàngale fii bon xamul waaw léegi nooy def est-ce que wala boog am na luñ ci xam que ni ma koy leerale kii mën a wax léegi nooy def est-ce nga naan barrière boobu daa war a dox sama diggante fël ko mu daanu waru la woon nekk sax loo xamante ni looy xalaat la waaw loolu ay barrière la yoo xamante ne yaa ko tam yaa benn borom tarixa waxul ne voilà léegi day leen jëlee ci samay ñoom jafe ñi bokk ci yéen tarixa de façon ko ci waxoon duñ la bàyyi xel te xaasaahum ñuy wax loolu waaw <laughs> voilà yow nag nga jógee nee di jaayu taalibe ba pare nekk ku sectaire <laughs> waaw boo bàyyee loolu mooy tëjal nga sa bopp ay buntu xam-xam yu bari yoo xam ne de toute façon ca ñoom nga ko waroon a xamee doo ko am waaw loolu lay wane rek nar ngaa dee ci biir en tout cas ci côté yu bari diñ ko manqué laa yan durul rajul nit ki du nekk ku brillant waaw lu dul muy jële ci ku ko féete kaw ak ku ko féete suuf ak koo xam ne ñoo tolloo ci ñépp lay jële waaw xam-xam moom puso bu réer waaw ku ko for foo ko mën a fore fora waaw mooy nit bu jullit bi di wër fu mu ko trouvé na ko fiir bu ci sax état daal waaw man bon je suis un ministre je suis ingénieur tawaa ji jàngale benn uude la wala benn euh, baara la wala benn benn benn maçon la boo xam ne ay affaire am doxut euh, nan laay demee ba foofu ca ma la génn sama étage yeeg sama palais di ñëw ci moom maanaam noonu nga war a def nag voilà kon da ngay ngay laaj ki ñuy laaj bu ñëwee moom na ko branché ci yonent bi sallallahu bu mu ko wax ay waxi boppam yaa kaaram ci foofu. waaw gis nga saxaaba yi ñoom niñ meloon pourtant manoon na ko ne ah man de li ma gis mooy nga topp sa yaay waaw mais non dane man di dégg naa yonent bi alayhi salaam fi lépp dañ koy delloo ci njàngam lu mu yonent bi alayhi noonu lañ jullit war a melo fi lépp amoo dara loo dugg lu ñu ñëw fekk la lu tax ngay def lu dul ne war ngaa mën a am loo ko delloo ci njàngaleem alquran ak sunna waaw mais def ñu ñëw fekk la li ngay def foofu nga ah damaa yaakaar wala ra'aytu naasa damaa gis nit ñi di def may def te alxuraan ne walaakinna aksara naasi laa yaqiluun li ëpp ci nit ñi duñ xam duñu xalaat xamuñu voilà yow nga ñëw di topp naan parce que ñëppay def même bu dee seeni babu si réy seeni kaala kawe na loolu tekkiwul dara waaw déedéet mbir mi daal mbir mi mbir mi mooy li nga xam ne moo dëppook alxuraan ak sunna lu dëppoowul ak moom tege delloo ko ci waxu yonent bi alayhi salaatu ah nee na waajur de mooy bunt bi gën a doomu boo xam ne mooy bunt ci bunt àjjana yi ah moo tax mu waxoon waajur ñii naan da day day jihaad jóge yaman mu ne ko ngay sàkku looy sàkku yiw mu ne ko tasay waajur di mu ne ko mu ne ko dellul da <laughs> fa fii maa fa jaahid waaw waaw wow <laughs> aljannatu <laughs> àjjana ji mu nga foofee waaw moo tax am na ci benn riwaay boo xam ne waxuñ ko woon dane ko dellul ca ñoom ilzam qadamayha fa innal jannata sam yeneen bay saa sam dane waaji ilzam boo demee na nga sa ñaari tànki sox sa sa sa boro sa sa sa yaay mooy gis nga nit boo takkook ay tànkam te suufam ca ronam ngay nekk lu mu la digal ngay def waaw wàccal bopp wàccal sa bopp nekk ci ndigalam yëg tere ak dinañ sori ay tere mi nga xam ne daa dëppoog yi ak yoo xam ne dafa dagan ta du lu xaraam nekk même bu dee sa bakkan antanu comme fii mu ne la fasel nga gis ne du affaire wu doon wax sànq par parloo waaw waaye ah amaana moom koy ndaw si am na lu mu ci gis lu ma gisul parce que da dama koy nëbb xam nga loolu la loolu metti naa <laughs> baax na fii ñépp xam loolu ku fi am benn soxna boo bëgg sawaay ba gaa naan ba fuu ci moom <laughs> waaw <laughs> sa baay ñëw wala sa yaay ne la faseel na la rek du da leen a xeeb xam na leen ak yooyu liñ ñëwee ñaan ko du leen a may mais sauf que bi mu sëy sëy da koo doon tagg sax doon ko kii mais bi mu sëy sëy ci kër gi wala moom bu fay ñëw gis ni mu mel ndaw si ni mu mel mën a gànni am la ñu ñaaw waaye jëkkër gi gisu ko ndax moom day reere waaw lu fam lu wax mu jàpp ne lem la alors que sawara la ci ñu bari yaay ji na ko faseel bu loolu mooy xam nga yow kooku dina metti mais boobu a naa la toppal ah buntu àjjana bi sa borom nag loola parce que buntu àjjana ñépp xam nañ ne kenn bi ci ñëwee sans ay nattu borom na moo bind asamaan ak suuf <laughs> moo bind lan wal xayaata li yabluwakum ngir da bind deew ak dund ngir di leen nattu alhamdulillah nattu bi man da neex waaw mooy dina am ñoo xam ne du neex nga am koo bëgg lool ñu ne la ba waaw comme li Seydina Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko toppal sa baay yow itam dañ laa la toppal sa baay naan sii femme bi nga xam ne li ma daj ngir am ko mais wong bu ne wong nañ ma ko rato bu nekk dóor nañ dóor na ma ko waaw man dama désespéré woon mais jàpp rek teewa bàyyi ndax nob gi ma ko nob bëgg bu ma ko bëgg ah xool ñëw ba may ma ko nii un mois rek laa def moom ah commencé mii nañ te kii ak waa sama yaay ne oh, waa ji commencé jooy dañ naan la <laughs> <laughs> yaa axi la tabki la tabki wasbir <laughs> bul jooy waaye muñal rek te xam ne buntu àjjanaa ngoog am nattu la <laughs> waaw nattu nag du neex waaw kon nag muñal rek waaw muñal muñal te yàlla tax insha allahu taala di am buntu àjjana boo gële toppal sa ngërëmu yaay waaw ak sa baay bu dee kenn ci ñoom la wala ñoom ñaar ñépp waaw maadaama mu ngi nekk ci loo xam ne ci lu dagan la même bu dee ne neexul sa bakkan neexu la du lu xaraam daal waaw li tax du lu xaraama tax voilà bu boobaa nag dañ naa la toppal ndax buntu baa ngoonte bu la soobee bu la soobee nag nga baax waaw ah la wax nga fase boo bëggee nag bu la soobee nga baax bañ koo wattu mooy nga topp sa bànneex bu ëllëgee nag ah bul yaakaar nag jaare ci buntu boobu mais buntu àjjana yi bari tekkiwul ne def loolu mooy doo def àjjana non waaw <laughs> voilà mu ngi noonu <laughs> kon nag mu ngi noonu kon lii rëy na de yonent bay saa saa ne inna awsata abwaabil janna loo <laughs> mooy loolu kon loolu am na solo te rëy na quoi léegi al imaamu kon gis nga dëkkaalim ak bu ñu bunt bi ni mu leere hein loolu ni mu leere waaw moo tax yonent bi salaam doon na wax ne euh, euh, euh, ridal kii hadith sayna Abdullah ibn Amr ibn al-As bi nekk ci sunan Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ridal rabb fi ridal walid wa sakhatul rabb fi walid waaw ngërëmu borom bi da waajur moo taxoon mu ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa ko ci direct waaw wa saxatu sànjum borom bi nag fii saxati waalidi mu nga ca biir sa merum waajur boo merloowee sa waajur la nga xam ne mooy sànjum sa borom waaye boo gërëmloowee sa waajur nga gërëmloo ko kontaan loo ko mu kontaan ci yow oh. yëg nga dañ nga ridal rabb li nga xam ne mooy ngërëmu sa borom waaw kon nag te nga xam ne bunt bi gën te gën caa kawe boo mën a jaare di ci jokkale ko ngir dugg ajjana yu kawe ya mooy di topp sa waajur tey sàmmoonteeg li nga xam ne comme daal imaam al qaadi daal di wax Iyaad ah, ay wàllam ya nga xamante ne moom la lay diwee ak yam yam lay tere fekk mu ngi nekk lu dagan wala loo xam ne loolu la waaw waaw kon nag mu ngi noonu léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu mu teg ci hadith bi nga xam ne mooy <laughs> mooy dernier bi waaw après dina am beneen bu tudd mais loolu boole wuñ ko woon ci compte bi waaw hadith boobu boole wuñu ko woon ci compte bi parce que dinañ gis lu tax wala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne wa an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-khaalatu bi manzilati al-umm rawaahu at-Tirmidhi wa qaala hadiithun sahiih kon hadiis bii nii moom la ci al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di teg mu ne muy xadis numéro trois cent trente te mooy presque mooy mën nañ ne mooy dernier wala avant dernier bu dee ci yuñ compte mooy trois cent cinq mooy dernier bi voilà mooy dir mooy mooy dir dir dernier bi waaw léegi nag kon mu ne wa anil mu ngi jële ci Sayyidina al-Bara ah ibn Azib di al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ndax baayam Azib sahaaba la woon an nabi muy jële ci yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne annahu qaala alxaalatu alxaalatu euh, mooy kii sa tante voilà tante maternelle mooy sa magu yaay wala sa rakku yaay yow waaj waaw kooku kooku bi manzilatil umma kooku daa taxawu palaasu ki nga xam ne mooy nday waaw mooy wàccuwaay bi nday am ci yow hein moom la sa tànta bi rakkam wala magam wàccuwaay boobu képp la am ci yow mi nga xamante ne ni yaay doom ci waaw akbar kon mu ne xadiis bi rawaahu soloon ak at-Tirmidhi muy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu taala mu ne wa qaala bi mu mu ne xadiisun lii de xadiis la boo xamante ni saxiixun bu wér waaw xadiis eh, bi mooy mujj mu indi kon est-ce que laaj bi mooy est-ce que imaamu Tirmidi kese ko solo lañ naan déedéet al imaam al Buxaari rahimahullah daal na koy solo xadiis bi nag xadiis bu gudd la li ko waral dafa gudd waaw <laughs> nañ ci ñëw nañ ñëw <laughs> al imaamu Tirmidi rahimahullahu taala ci abwaabul birri wassilati an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii birril xaala foofu la ko indi mu ne haddasanaa Sufyaan ibn Wakii' voilà Sufyaan ibn Wakii' ah <laughs> ibn Wakii' ibn al-Jarraah ibn Maliih ar-Raasi Sufyaan <laughs> doomu Waki' ibn eh, eh, eh, ibn al-Jarrah Waki' mag moom Sufyaan bii nag wérul nit ñi dañoo wax ci ay moom ay mbiram mais gars yi dañ koo bàyyi quoi waaw waaw wala al imaam Abu Hatim ar-Razi ne moom turi kar riwaaya dañoo bàyyi di jëlee riwaaya anhu ci moom voilà parce da doon jële ci ñoo xamante ni nii bind katam bi wóorul ñu ne ko bàyyi ko moom mu bañ quoi voilà moo tax gars yi daal di koy bàyyi quoi euh, euh, mu ngi noonu la kon Euh, euh, <laughs> voilà imam an-Nasa'i ne laysa bi thiqa voilà moom du wér euh, wérul de parce que après di ràññee lan moo wér ci moom ak yooyu moo kiiwul moo la imam az-Zahabi ci al-Kashif mu ne da'if waaw mu ne imam Ibn Hajar al-Asqalani moom ci at-Taqrib Taqrib at-Tahdhib mu ne kana saduqan illa annahu tuliya bi warraqi waaw fa fa adkhala alayhi ma laysa min hadithi waaw fa nusiha fa lam yaqbal fa saqata hadithu voilà moom Sufyaan ibn Wakii' mi ku dëggu la woon sauf que dañ koo nattoo scriptum ba mooy ku ko doon bindal da koo soppoon lool am ci moom confiance bu aveugle waaw nit ñi xam ne moom mii wérul waa ji koy bindal wérul bëkk bu doon tey naan bëkk néegi wala ki koy bindal waaye scriptum bi son secrétaire te moo koy bindal xadiseeg yooyu ñu daal di koy am borom xam-xam yu ñëw wax ak moom ne ko ah moytu ko ak kii yooyu mais mu bañ waaw ah ne moom daal day jàpp léegi mu ne moo tax ay ay ay xadiisam nit ñi ba ko léegi voilà moo tax mooy Sufyaan ibn Waki' ak bàyyam li muy màgg màgg di Waki' mu màgg mi ibn al-Jarrah euh, ibn Malih ar-Ru'asi al-Kufi rahimahullahu ta'ala kon doom di Sufyaan ibn Waki' moo nettali ñoom imaam at-Tirmidhi qaala mu ne haddathanaa abi ki ñu nettali mooy abi sama bàyyi di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war an Isra'il moo ko jëlee ci Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i al-Kufi rahimahullah ha mu ne ha xaaral ma ñëw beneen tàll wa haddathana Muhammad ibn Ahmad wa huwa ibn Mudawwih Mudawwih Mudawwih ibn Maduwayh ibn Maduwayh voilà mooy Muhammad ibn Ahmad ibn al-Husayn ibn Maduwayh al-Qurashi Abu Abdirrahman at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne moom moo ñu nettali tamit qaala mu ne haddathana nettali Ubaydullah ibn Musa di Ubaydullah ibn Musa ibn Abi al-Mukhtar Badam Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Israa'il gis nga Israa'il ñëwaat na ibn Yunus ibn Abi Ishaq mu Amr ibn Abdillah as-Sabi'i seen famille bu braaw la woon moom mi baayam ak maamam voilà ay ponkal la ñu woon mu jëlee ci albara ibn no an israil wa lafdu li hadith ni ubaydillah mu ne hadith nettali bi nag ci kii wa ubaydillah lii moo tax bi wér mais bu doon sufyan bële du wér mais imaamul buxaari solo na ko loolu lépp na waaw le fait que na ko mooy affaire bu wér na voilà moom mooy <laughs> voilà mais fii beneen càllalen bii moo tax mais sinon euh, que le sufyan mais moom euh, laysa bi wér euh, ndax kii nii ibnu Mudawwayh bi moom euh, saduq la comme li boroom Taqribu Tahdhib wax ne ibnu Madwayh moom saduq la kon euh, kon mu ne na lettali bi lafz bi kaddu gi li hadith Ubaydillah an Abi Ishaq al-Hamdani mooy Abu Ishaq mooy miñ la wax sànq as-Sabi'i mooy maamu Israa'il voilà moo jur Yunus Yunus jur Israa'il Israa'il ci maamam la ko jëlee di Ishaq ah, Amr ibn Abdillah ibn Ubayd al-Hamadani al-Kufi as-Sabi'i rahimahullah an al-Bara moo ko jëlee ci al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-khaalatu min manzilati al-umm en fait hadith bi dafa gudd xam nga lan la mooy keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ubbi Makka ah léegi euh, euh, euh, Seydina non pas bi ñu ubbee Makka. parce que bi ñu bee Makka boobu kii fekkewu ko woon voilà mooy yonent bi alay bi nga xam ne ci la dem def umra Hudaybiya ah xam nga dafa dem Hudaybiya gaa yi tëj ko foofu waaw gaa yi ne ko doo fi dugg waaw doo fi dugg ah léegi ñu bind li nga xam ne moom la ñu bind sulhul Hudaybiya mooy umra na foofu la yem léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee noonu ba bind ku lu nekk euh, doomu xam Hamza daal di ñëw waaw euh, mooy ci at mi ci tegu euh, at mi ci tegu pardon voilà mooy at mi ci tegu bi yonent bi alayhi salaam duggee ñett ñu ne ko di dugg hmm? ñetti fan parce que biñ ñëwee Hudaybiya dañ ne ko doo fi dugg mu dellu at mi ci tegu ngay ñëw ngir umra yonent bi alayhi ñëw. bi ñu umra ñetti fan lañ leen may yooyu waa Makka après ñu ne leen après ngeen génn ñu wax Seydina Ali ne ko hé demal nga wax sa waa yi na génn fii ah ñetti fan yi ñu leen waxoon jeex na waaw <laughs> léegi nag bi loolu xewee jamono yooyu ci bés boobu ci la bi ñuy génn di dem ci la leen doomu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di topp waaw doomam bu jigéen Seydina Ali jël ko euh, daal di koy jox <laughs> soxnaam Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko teel duuna kib nati am ne da ko jàppal teel toppatoowal kii sa doomu baay Cheikh bi la ah mooy Hamza voilà <laughs> jàppal lan <laughs> mooy ko am ne ah oui Hamza baay taxul Sayyidatu Fatima <laughs> du maama ndax Sayyidina Hamza baay la ci Yonent salaam bi ah parce que frère am la min ar-radaa Yonent bi alayhi salaam eh, ak Sayyidina Hamza ak Seyna kële euh, borom Abu Salama waaw Abdullah ibn Abdul Asad moom la waxoon ne arda'atni wa aba wa aba Salama Suwayba Suwayba moo ma nampal man yonent bi saa saa ak Abu Salama Seyna Hamza it ak yonent bi saa saa bokk nañu namp waaw <laughs> loolu moo tax mu ne ko sa doomu boo ci côté boobu de lait la yonent bi saa saa moo tax kon mu ne ko bu boobaa doomu yonent bi saa saa day mel ni. Eh, doomu Seydina Hamza moo tax mu ne ko jàppal sa doom mu ju jigéenu bàyyi ci xangoo waaw Sayyidatu ma jël ko léegi nag sauf que Seydina Zayd ibn Haarisa mi nga xam ne moo doon moom la yonent bi saa saam boole woon mbokkaale ko Seydina Hamza moom dañuy ah non non non non kii maa ko war a yor ah. parce que kii doomu sama frère la ndax Hamza sama frère la man Zayd ibn Haarisa boole yonent bi saa saam moom boole woon ak moom. sauf que keneen intervenir Seydina Jaafar magu Seydina Ali ibn Abi Talib ne addéet ah, yéen ñaar xanaa la ngeen di rakk sama yow Seydina Ali ak yow Zayd xanaa da ngeen a fàtte ni mu dem ah lépp lu ngeen fi wax de kii de sama doomu hein bàyyi ceex la bi Hamza boobu moom Seydina Ali ñoo teg si ko waaye waxaalatuha tahti ndaw si nii di doomu Seydina Hamza radiyallahu anha kii sëru yaayam yaayam sëru man maa koy denc di xanaa da ngeen a fàtte loolu sëru yaayam a nga sama kër mooy sama soxna comme que nag moom daa ñëw kon man maa ci gën a yey yonent bi alay saa saam nag ci la àttee loolee ci la waxe ne alxaalatu bi manzilatil um mooy dafa àtte mbir mi ngi li xaalatiha ak te gone gi ne ah na dem ca kër tantam mooy rakku yaayam wala magu yaayam ba pare ne ci la waxi woon lii ne alxaalatu bi manzilati al um gis nga mooy sa magu yaay yow bu jigéen wala bu bu bu bu magam wala rakkam sa yaay rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen da wàccuwaayu sa yaay la am ci yow ci la waxoon Seydina Ali ne ko wa anta wa qaala anta minni wa ana minka yow kanta Ali ngir dëfal leen tamit wax leen tamit loo xam ne dëgg la loolu la demee ñoom moom yow nag ci man nga bokk ci yow laa bokk wa qaala li Jaafar mu ne Seydina Jaafar ashbahta xalqi wa xuluqi yow Jaafar man yonent bi alayhi salaam da ngaa niroo sama bind ak sama jikko Allah wa qaala li Zayd mu wax kër kër Zayd ibn Haarisa anta axuuna wa mawlaana yow moom suñu mbokk nga suñu frère nga te suñu allié nga mu ngi noonu <laughs> hadis boobu nag <laughs> fii la lii la fii nii affaire bii fii nag la xewe woon kon gis nga mais léegi euh, laaj bi mooy tout ça tout waaye <laughs> waaw mais ban lëkkaale la am ah ak fii mooy ne suñu euh, yeneen euh, imaamu Nawawi day tëjee fii nii xadi euh, bunt bi ñu nekk ci hadis bi ngir wane ne gis nga nag bu ñu la nee baaxe sa ñaari waajur alhamdulilah bul yaakaar ne mooy ki la sukk jur te fere sa baay bi la jur ci géñoo ak sa yaay bi la sukk wasi bu ñoom ñaar kese waxoon nañ la bu dee côté baay yi maam yi dañuy jël place baay fii itam maam sa yaay say séeram dañuy jël place ki nga xam ne mooy sa yaay bët bi ngay xoole sa yaay moom nga war a xoole sa séeru yaay yi sa séeru yaay bu grande sœur wala petite sœur te ni ko war a euh, euh, bu doon moo xam sa yaay ngi dund walla dundul waaw rawatina nag bu dundul waaw mooy na bépp loo xam ne teraanga wala ak mbaax ngoo doon defal sa baay sa yaay bokk sa séeru yaay nga te defaloo ko ko mooy bu fi sa nday ne woon doo ko def waaw te boo ko deful mooy yow sa ñàkk xam la parce que nga ko defalee la nga ko defal mu ngi mel ni sa nday nga ko defal ndax alxaalatu bi manzilatil um tanta wàccuwaayu ndey gi la jur la yor ci yow kon nag baaxe giñ la wax nga baaxe jëme ci sa nday du sa nday bi la jukk sukk rek jur la waaye ki nga xamante ne nii mooy sa tànta day taxaw palaasu ki nga xamante ne nii mooy saay tànta nag te <laughs> wolof yi des leneen lañ naan tànta <laughs> si <laughs> des fois sa wujj yaay dañ naan ko tànta ci wolof yi mais tànta dëgg-dëgg xaala xaala bii bu ko arab yi waxee du loolu mooy sa rakku yaay moo tax ma koy préciser ba léegi sa rakku yaay bu jigéen wala sa magu yaay bu jigéen kooku mooy mooy xaal voilà <laughs> kooku mooy tànta léegi <laughs> léeg nag ñun dañ naan tànta sa wujju yaay nga naan tànta voilà loolu moom lu ñu miina miina miina waaye nag du loolu waaw kon nag hadis bi loolu loolu nag lañuy lañuy wane ñeewante gi nga doon am ci say waajur ak yooyu hein noonu ngay war a amee ci sa ñi nga xamante ne sa seeru yaay yi waaw tey rafetal jëme ci ñoom moo tax képp ku jàpp ne famille moom hein c'est mon euh, moi ma femme mon enfant ma fille mon garçon mon chien ou bien ma maman et mon papa c'est fini non loolu mooy famille la loolu du famille dara <laughs> yaatalal géew bi comme niñ la ko waxoon déedéet ñii ñëpp ci lañu <laughs> kon nag mu ngi noonu mooy li baax ci ñii ngir wan la ne ah bul yaakaar ne ci ñee rek la yem léegi nag al imaamu Nawawi xadiis fii la mu ne wa fil baabi nekk na ci buntu bi ahadiisun kasiira am na xadiis yu bari yoo xam ne yu ma mënoon a indi ci buntu bi ah mashhuura yu siiw kasiira fi saxiix yi walla nekk ci saxiix mooy yoo xam ne boo demee ci sax imaamul Buxaari yoo xam ne xadiis yu wér la wala sax imaamul Muslim di nga ko fekk mashhuura yu siiw. minha bokk na ci xadiisu ashaabil ghaar mooy xadiis numéro douze bi nga xam ne moom lañ gisoon ci téere bii mooy waa xuntuma waaw wan waa xuntu fay yaa ngi fàttale ko affaire boobu am ma ne la mooy ci baabul ixlaas mooy première buntu ba xadiis sayna Abdallah ibn Umar la woon radiyallahu anhu bi naan ñett ñooñu demoon ci xuntuma ah yaa ngi koy fàttale ko bañ demee euh, euh, dugg ci euh, grotte ba rek affaire bi tëju ci seen kaw benn xeer ñëw tëju kenn ke la la doon wax li taxoon mu bunt bi benn côté bi di deñ mooy bi kenn ki ne ah man de damaa amoon sama kii sama waajur yoo xamante ne nii sama ñaar sayxaani kabiraan waaw doonoo woon nag ratt sama dox sama njaboot lu dul ñoom laa lay jox ba pare waaw bi ma xamee nag fa laa dem fekk mu doon taw ak yooyu mooy fàttaliku nga voilà dellul foofu quoi. voilà ma ñëw fekk leen ñuy nelaw bëgguma leen a yee waaw falaa nekk sama doom yi jooy di yooyu waaye bëgguma leen a kii lu dul ma jox sama waajur yi ba pare ma jox leen bu yaroon bu dee loolu dama koo defoon ngir sa am sa euh, sàkku sa ngërëm kon nag dindil ñu xat-xat bii ñu nekk euh, xeer bi daal di am lu ci jóge dali nile kooku mu ne la xadis boobu ci bunt bii mënoon na fee ñëwaat kon mu ngi noonu kon di fàttali ko mu ne wa xadiisu Jurayj ak xadiisu Jurayj waqad sabaqa mu ne ñaari xadiis yi yëpp bokk mënoon nañu bokk ci buntu bi te dañ ciy wax te romb na mooy xadiis numéro deux cent cinquante neuf xadiisu Seydina Jurayj ar-Raahibu mi nga xam ne moo doon euh, prêtre ba ñoom gisoon nañ ko ci baabu fadli da'fatil muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin bi xadiis Seydina Abu Hurayra bi naan lam yatakallam fil mahdi illaa salaasa waxul ci déer sa lu dul ñett juróoy ji ba ko yaayam ne ah, woo ko mu naan ah allahumma <laughs> waay waaye sama borom ummi rabbi ummi wa salaati sama yaay ak sama julli ji ba bam ñettee yaay ji di ko ñetti yoon muy wax lool ja waaye ji daal ko ñaan yàlla waaw ne allahumma la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisaat bu ko faat lulul mu gis ci xar kanamu ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp waaw loolu dal ko waaw te loolu ci lañ gisoon ne nit ki bu dee da ngay nekk koo xamante da ngay naafila sa yaay woola da ngay dagg naafila gi waaw nga dem am des nag voilà mu ngi noonu loolu ndax àqam gu rëy mu ne xadiis yu ñaari yo xadiis yii ci la ñu waaw waqat sabaqaata romboon nañ mu ne wa ahadisu am na yeneen xadiis yoo xam ne mashhuura yu siiw la fi saxiix yi nekk ci saxiix yi xasab xasabtuha ixtisaaran maa leen effacé booleetumal xam amaana ba mu koy njëkk a bind euh, kii bi maxtuuta bi fa mu ko njëkk a bind mooy premier jet bi xam nga booy bind da njëkk def ay yenn nga gën a nga gën defaraat affaire yi yéen yoo xam ne nee man maa ko effacé ixtisaaran ngir gàttal mbir yi waaw ngir bañ mu diis téere bi mu ne wa min bokk na nag ci xadiis bi ci gën a ëpp doole xadiisu Amr ibn Abasa radiyallahu anhu Amr ibn Abasa benn saxaaba la boo xam ne Euh, kiiwam dina ñëw xadiisam dina ñëw comme li mu wax ne at-tawiil bu gudd ba waaw almustamalu bi nga xam ne mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi lamboo ala jumalin kasiira dafa lamboo ay ay ay ay ay ay ay ay yu bari ay mbir yu bari min qawaa'idil islaam ci nga xamante ne mooy euh, euh, qawaa'idul islaam yi ak cee bari li mu ci lamboo xadiis boobu ak rëy waaw. mu ne wa aadaabihi ak ak tegginam yi yi nga xam ne moom la lislaam di woote xadiis boobu lëm am lëmb eh, eh, ëmb na ko waaw waaw léegi mu ne eh, xadiis boobu nga xam ne wa sa azkuruhu dinaa ko tudd nag xadiis boobee bi tamaamihi ci guddaayam ci mataayam insha allahu taala man imaamu Nawawi ndeem seet na suñu borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegut kañ la koy tudd mu ne matal ko bi tamaamihi complètement mooy intégralement hadith bi yëpp fii baabi rajaa ci buntu bi nga xam ne mooy wax ci buntu yaakaar waaw dinaa ko indi foofu te boobu mooy hadith 438 hadith numéro 438 bu boobaa ci lay indi li nga xam ne mooy hadithu abi najih amr ibn abasa radiyallahu taala anhu as-sulami haditham bu gudd bi nga xam ne <laughs> gisoon nañ ko def siira ba ak lu guddoon voilà maa am na imaamu euh, muslim moo ko solo rahmatullah alayhi waaw mu ne xaala moom la naan fi saxiix yi moom ngay fekk foofu mu ne qaala fii wax wax na nag ca xadis boobu mu ñamal la ci tuuti nee na dina ñëw ci buntu yaakaar waaye nag mu ñamal la ci tuuti mooy buntu cinquante et ñun ñu ngi buntu lan quarante waaw mooy fii ak euh, fukki buntu ak benn mu ne boobu nii la ci wax dane daxaltu man dugg naa lii rek lañ ciy wax nag daxaltu dugg naa ala nabi man amru ibn dugg naa ci yonent bi alayhi salaam bi Makka ta fekk Makka la nekk mooy fi ñuy dooru yónni yonent bi alayhi salaam moom mu jóge fële daal di ñëw ca dëkkam fii awwalil nubuwwa fekk ñu ngi koy dooru yónni fa qultu nee na bi ma ñëwee fekk gaayee ngi naan ab dégg ñu naan yonent yonent nag ma ma ne ko bi ma ñëwee ci moom ma ne ko maa anta ma ne ko mais yow yaay kan yow lan nga <laughs> mooy pas yow nga mu ne ko man maay Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibn Abdullah non mooy yow dégg naa nit ñi di wax fii Makka kii yéeg yooyu Hmm? te boobu yonent way sa sam feeñalagul woon sax affaire bi noonu voilà da dinañ ko gis ci xadis bu gudd boobu muy ñëw di ko wax mu ne man daal fexe naa même bu dee ne affaire temps yooyu mbir yi siiwul woon man fexe naa ba gis ko Makka ba ma fa demee nee na ma ñëw ci yonent bi saa sam ma ne ko mais maa anta yow yow yow yow yow yaay kan hmm? Hmm? lan nga nee na yonent bi saa sam ne ma man nabi laa ab yonent laa nee na fa ma ne ko wa wamaa nabi mais lan mooy nabi moom mu ngi déeru déglu <laughs> nabi <laughs> nabi ku yàlla soloo ah lan nga la solo ne ko nabi mu ko eh, lan mooy nabi nabi mais luy nabi qaala yeneen tuway saasaam ne ko nag arsalani allahu taala arsalani ki ma yónni mooy allahu boroom bi nga xam ne taala moo kawe te moom moo ma yónni loolu mooy nabi fa qultu <laughs> ndax kullu rasulin nabi waaw waaw rasul bu ne nabi nga waaw mu ne fa qultu ma ne ko ba bi ay shay'in arsalak waaye yàlla mi kawee la yónni mii waaye yow mii si lan la la yàlla yónni ah lan la la jox comme mission qaala mu ne ma arsalanii bi silatil arham yàlla daf maa yónni ci may jokk mbokkoo yi waaw mbokk yi buumu jurukaay yi naa koy jokk di ko digal jaam yi te ñu koy jokk lool la ma yàlla yónni bokku na ci lim ma yónni wa kasril awsaan waaye digal nga ma ma damm xërëm yi fi nekk gis nga masque fii ni mu bëree xërëm huwale ki laata ki malaata ki isaafa ki naa ila yi yëpp yëpp borom bi ak yeen yor alal yi seen kii yooyu yëpp borom bi daf maa digal man Seydina Muhammad mii nekk nabi nga naan xabooluy nabi ma damm bokk na ci li ma digal ma damm li nga xam ne mooy awsaan yi non seulement damm leen physiquement mais ci wàllu spiritualité ba loolu deñ mooy mu damm ci xolu nit ñi kenn waaw wa an yuwahhada waaye bokk na ci li ma yàlla digal ndax boo dindee laa ilaha boo fi dindee da ngay sant illallah dindi fii xërëm yëpp wa an yuwahhada allahu te wa an yuwahhada allahu te ñuy wéetal yàlla moom dong di ko jaamu moom dong bañ ko laa yushraku laa yushraku laa yushraka bihi shay te duñ ko bokkaale dara waaw lii nii la ci ñamal mooy arsalani li silatul arham moo am jokkaale jo euh, lëkkaale ak bunt bi mooy daf maa yónni ci ñuy jokk mbokk yi waaw waaw mu ne te bokkaale dara ak yàlla di ko wéetal damm xërëm yi di wéetal yàlla te duñ ko bokkaale mu ne wa tamaamal xadiis léegi nag Seydina Amru ibn Abasa tudd nag lii mottali xadiis bi te nañ ko gis ci kitaabul raja baabul rajaa i bokk hadith numéro trois cent trente-huit insha allah hmm? mu ne wallahu te borom bi nag ta'ala ni kawete yéegul alam moo gin a xam wa bihi te ci moom al awnu moom lañuy ñuy sàkku ndimbal te ndimbal ci borom bi képp lay jóge wal quwwa ak kattan yal nañu may ndimbal may ko mbooleen jullit ak ñi nekk ci xat-xat wal quwwa man leen kattan guñ feere face noonu yàlla yeeg noonu seen biir yeeg noonu intérieur yi am nafs ak hawa ak yooyu yëpp ak shaytaane ak noon yi nga xam ne ñoo taxaw yor seeni nopp ak yooyu di xeex diine yal na leen borom bi may ña nga xam ne ñooy jullit ña nekk en face ak ñooñ doole ak li nga xamante ne mooy al quwwa al awdu ak ndimbal kon nag ci kaw nii ci lañu jeexale li nga xam ne mooy buntu bii nga xam ne am na solo lool walillahi alhamdu wal minna ñu jeexal ko ci vingt-six rabiul awwal tay la mercredi 26 rabi' al awwal l'an cinq mu dëppook li nga xamante ni mooy mercredi 11 octobre 2023 ah ah léegi léegi bi jot kon insha allahu taala ci kaw noonu kon ñu yem noonu bii di ñëw ñu daal di dugg nag ci garab gu bees wala chapitre bu bees wala buntu bu bees di chapitre numéro 41.